wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan kon dañ naan la mudaafatul kon hadis bi parce que ñaari côté la sayyidatu Aïsha dane sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbathan te li tax ñu terefee que ne lekkal ba moo ñëwaat fii mooy demal ci toilette parce que loolu lépp dalay tax xusu ko teewlu gi nga waroon a am ci julli ji loolu du lay rëcc da doo ko am léegi nag loolu euh, wax nañ la sànq l'imam al-Hafiz euh, Abdul Barr daal di wax ci euh, ne ijmaa gi nga xam ne moom la wax ne lool am na que ne bu dee ne hmm, nit ki du yàq dara ci farata loolu yàqul julleem julleem wér na waaw loolu loo ci dégg mooy bu dee ne benn ci tuur ndox walla xayta wala ñoom ñaar dafa jañanteeg moom jamono joo xam ne waa ji loolu lépp amatu ci benn xalaat amatu ci benn considération mooy day pare du xam sax ñaata lu julli wala est-ce julli na ak est-ce la tari xamu ci dara xamul ne sax ndax matal naa faratee yooyu kooku jullee mënu la baax ci kaw noonu waaw loolu mënu la baax waaw léegi nag bu dee lële c'est vrai que waaw mu ngi euh, affaire bi sonal mooy mu ngi mu ngi kii waaw mu ngi pressé na waaye bon kii na ba julli ba pare daal di dem toilette mais sauf que fàttaleku na mbir te tamit fellut dara ci li nga xamante ne hmm, mooy euh, euh, euh, nu mu tudd farata yeeg yooyu bu boobaa ñu ne baax na am na nag naan bu dee par exemple day ragal waxtu yu génn fekk yii ñu ngi koy pressé mu xam ne bu demee ci toilette yi waxtu yu weesu comme fee day jiital julli yi waaye da bu boobaa dina wér mais dañ koo sit ba pare ñu sopp mu daal di koy reprendre ci waxtu wi waaye waa jumhur loolu ñoom teguñu tool lii en général maliki yi ñoo lay wax yu mel nii naan la sopp nañu euh, bon euh, nga reprendre ci biir waxtu wi dañ koo sopp waaw waaye euh, li nga xamante ne mooy waa jumhur dañu déedéet non loolu bu dee julli na daal te yooyu yëpp mooy njàppam toju fexe na janganteeg moom te yàqul dara ci farata yeeg yooyu loolu euh, jarul muy reprendre même bu dee ñeneen dañ ne ah sopp nañ nag ci moom bu reprendre quant à zahiri dañ ne la sawaay lekk geeg axbasay nii ñoo yem bu képp képp koo xam ne am na ci lii ñaar yii féete euh, di jañanteeg yow wala lekk gi taw nga naan da ngay julli sa julli baaxul waaye nag euh, wax ji mooy zahiriye li tax lii dëgërul ci ñoom lu dul cadre bi imam ibn abdul bar wax ne bu dee loolu nag waa ji daa dem ba xamatul lu muy julli ba pare fell euh, ku xamul yow ndax yow rukkoo nga am su yoon nga waaw yooyu jekki rek sëlmal kooku xam nga ne julleem nan la man a baaxee mais dañ naan la wallahu taala alam lii wane ne bon waxu zaahir yi ginu la dëgër mooy xadiisu kaw kaw bi ñu wax sànq te mu nekk ci euh, saxiixayni saxiix sayna anas euh, saxiix euh, xadiis sayna anas bi ñu fi gisoon fii ci Riyaad bi bi nga xamante ne yeneen sa salaam ci la doon wax ne inna hada kaw kaw bi woo ko bi mu kiiwee xadiis sayna abu ibnu anas bi mu ne baal arabiyun fi ta'ifatil fi nahiyatil masjidi wala fi ta'ifatil masjidi fa arada an-nas fa qaama ilayhi an fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tuzrimuhu la taqta'u alayhi bawla bi mu paree mu woolu ko mooy kaw kaw boobu ñëwoon tuur ndox dañ waxoon ko sànq allahumma arhamni wa muhammada mais kooku dafa julli ba pare daal di dem tuur ndox te yooyu saa sam ne ko yow sa julli ji baaxul. te pourtant kooku day li muy wane mooy kii bi muy julli lii du léegi la ko dab te ren saa sam waxu ne ko eh julli waatam moo tax loolu insha allahu taala mooy li nga xamante ne moo gën a dëgër à condition ñu waxati ko kene mbir mi ah, mooy taxaw ya mat na rukon ya mat na tuma nii nag gi am na yee xam ne farata la ci julli mat na mais bu dee yooyu dafa fel mooy kooku julleem baaxul wallahu taala alam <laughs> waaw <laughs> waaw waaw hmm? waaw waaw bu dee mu ngay eh, imam al-Qurtubi wax ne rahimahullahu taala <laughs> mu ne mu ne fata awala ba'd ashabina hadith mudafa'at al-akhbathayn ala annahu shaghalahu hatta la yadri kayfa mbir mi lenn la suñu lenn ci suñu mbokk yi yi ñoom dañu ne moo lii dañu ko internet lool mooy bu dee ne waa mbir mi da ko soxlaal ba xamul lu mu julli waaw waaw kooku nag fa huwa alladhi yu'idu qablu wa ba'd kii moom day de day day day day day day day day day day reprendre ak julli moo xam amaa wala di kooku day julliwaat waaw wa amma in shaghalahu shughlan la yamna'u min iqamati hududiha wa salla damman bayna warikay fa hada yu'idu fi al-waqt wa huwa dhahiru qawli Malik fi hada wa dhahaba ash-Shafi'i wal-Hanafi fi mithli hada ila annahu la i'adata alayhi moom lañ la doon wax sànq ne waa jumhur dañ ne du du baabu waaye nag bu dee kon loolu mooy bu dee ne waa ji affaire yi da koo pressé waaw ba xamul li muy julli ndax matal na farata yeeg yooyu lépp xamu ko loolu moom kooku day del day indiwaat julli waaye bu dee da koo soxlaal mooy bon pressé na mais sauf que hmm, terewu ko mu matal farata yi ak yi nga xam ne moom lañ la wax dal bi farata yi yooyu yëpp mu matal ko ah ba pare mu julli mais mag mu ngi mu ngi mu ngi nag <laughs> mu ngi nag noonu quoi bu baax waaw kooku bu paree kooku dañ naan ko ah sopp nañ ci mazhabu imaamu Malik hmm? mooy li feeñ ci ima waxu imaamu Malik reprendre sopp nañ ko ci waxtu yi mu ne kanta imaamu Shafi'i ak al-Hanafi mooy Hanafi yi moom rahmatullah alayhi daa jàpp ne noonu loolu moom jarul muy reprendre kon loolu wallahu taala alam kon daal lii mooy moo jëm ci suñu wàllu yi nga xamante ne mooy loolu ah kon loo am am solo léegi nag ñu ñëw kon ci jeexal insha allahu taala hadis bi nga xam ne eh, bu am am solo la muy léegi kon buñ jëlee hadis yi nga xam ne bu ko defee dinañu simplal defal ni loo xam ne benn yoon al imaam Ibn Hibbaan rahimahullah al imaam al haafiz Abu Haatim Ibn Hibbaan noonu la tudd. boo déggee ñu naan la al imaam <laughs> Abu Hatim non Abu Hatim ak Ibn Hibban mooy Abu Hatim Ibn Hibban <laughs> noonu la tudd voilà <laughs> ci saxiixam bi mu indi yi nga xam ne mooy ay ngànt la yoo xamante ne day tax ñoom ko ñi jàpp ne julli mbooloo farata la yoo xamante ne nii Hmm? loolu ay ngànt la mu ne lool moom topp na ko ci sunna yonent ma lay saa saa nee na ma fekk muy juróom mu ñu ñoo ñuy fukk waaw mu ne lii mu ne bi ci njëkk mooy feebar boo xamante ne nit ki manu la ànd ak moom dem di fekke mbooloo yi julli mbooloo comme hadith Seydina Anas yi nga xam ne moom la doon lool mooy lay laytaay moo moo koy layal falat lii tegu ne yeneen saa salaam keroog bi mu fee mooy feebar bi mu génn àddina dafa feebaroon mujj bi bu mënuloon a génn dafa xëcc rido bi fekk nit ñi ñu ngi sàppe ci ginnaaw Seydina Abu Bakar ah Seydina Abu Bakar bëgg dellu gannaaw ngir mu ñëw jiite mu daal di koy def signe ngay yem leen seet man nga yem foofu après mu xëccaat rido bi waaw loolu kon ngànt feebar boo xam ne day tax loolu leer na kon ci sunna loolu ngànt la bu tax ñi nga xam ne dañu jàpp ne dem julli ci farata julli mbooloo yi farata la wala ci jàkka yi loolu moom ngànt la beneen deuxième mooy suñu xadiis bii laa salaata bi xabasi taam amul julli fekk ñam toog teew kon ñaareelu ngànt boo xam ne day tax boobu bu ñu reconnaître la ñoom que lii moom day tax nit ki euh, salaatul jamaa amul wecc ci moom mooy ñam teew beneen bi euh, bon manoon na ci teg rek waa comme que bon walla wa huwa yudaafi al axbasaan axbasaan yi mais ñetteel bi mu indi an nisyaan mooy fàtte waaw nga xam ne nit ki mën naa dal nit mooy keroog li nga xam ne mooy xadiis yi na Abu Qataada Imraan ibn Husayn radiyallahu bi keroog bi nga xam ne dañoo nelaw ba julli daal di weesu waaw biñ tukki yeneen saa salaam ne euh, Euh, mooy ba julli fa suba la woon quoi ba mu ne Seydina Bilaal kan moo ñuy xoolal euh, surveiller kii bi <laughs> fajar gi muy xadis boobu ne muttafaqun alayhi Seydina Bilaal ne man dem ba fajar gi jot moom it mu sonn ne xaaral ma toog tuuti rek départ ba naajoo leen yee keroog boobu lañ la doon wax ne benn ci yooyu Seydina kii euh, Omar bi mu yeewoo ci Seydina Abu Bakar njëkk a yeewu mais yeewul kenn Seydina Imraan après Seydina Omar yeewu gis nga saa saam di nelaw. ñun ñee ngi nelaw Seydina Omar taxaw ci wet gi ne ci wax yu la nekk loolu nag li dina approprié mooy di ko di def ay takbir Seydina Omar commencé di ay allahu akbar allahu akbar di wax yooyu ba yeneen saa bi xew loolu lañ la doon wax ne loolu it ci façon réveil yi la bokk <laughs> lu jëm ci alquran ak tuddu turu yàlla ak yooyu mu lay yee xam nga ne moo gën nga jël ay wuyul mu lay wuyul ki lay woo <laughs> wal iyaazu billah rek <laughs> boole ceeg mbalax mu dul jeex waaw wuyul ki lay woo mbalax mu dul jeex wal iyaazu kon loolu kon mu ne beneen bi mooy fàtte kon waaw waaw waaw mooy bi yeneen saa sam naa leen ndax newuma ci bo nekkul ci man pour yéen royukaay waaw man naama an salaatin aw nasiyahu aw aw an salaatin aw nasiyaha fal yusalliha mata zakaraha waaw képp koo xam ne dafa nelaw ki nelaw yum programme dama koy leeral saa su ne gis nga yoneen saa salaam ba mu ñëwee gars yi ne ko ah yoneen saa salaam sonn nañ de du ñu noppalu mu ne de damay ragal stade bi bu ñu fi noppale koo julli ji raw na wala gars mu xam ne sonn nañ mu ne waa léegi il faut kon am koo xam ne mooy toog ah, mooy sacrifice wu toog scruté fajar gi pour bu fajar jotee ñun ñu nelaw moom mu yeeñu bi Bilaal ne man après Seydina Bilaal suuf na daa daa nelaw na après mooy loolu yeneen saa sa matuwaay yooyu ñun ku ko tey jëloo ko waa ji nga xam ne bu waree liggéey def fukki réveil te bu dee dimanche la mu xam ne liggéeyul suba mu def benn boo xamante ne nii ngir tranquilliser conscience am ko boppam lay nax naxul kenn kooku jëlul matuwaayam yeneen saa sam dafa jël matuwaayam ne diw na Seydina Bilaal ne man maa volontaire ñu door a nelaw bu amul woon ku jël lool doonu ko def parce que ne woon na la ah damay bañ fajar fajar gi li ci des bareetul te damay ragal julli ji raw Seydina Bilaal radiyallahu anhu ne man maa koy yeneen saa sam man ngeen nelaw ma xool far ba mu ne nii rek moom itam la ko la <laughs> jàpp ñee jàpp war a mën ah ya rasulallah asaabani alladhi asaabakum ah yeneen saa saam li la dal de moo ma li leen dal de moo ma waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon bu dee fàtte yoo xam ne bu nga toog mag na julli weesu na fàtte yooyu nekk gaa yi julli ni ñu koy julli nañ ba pare loolu loolu ci ngànti la mu ne ñeenteel bi mooy ki nga xamante ne day am Euh, genre euh, yaram wu diis gann waaw boo xam ne day tax waa ji du mën a ngir mu déplacer wu dafa compliqué pour dem ci jàkk yi waaw waaw mu ne loolu li koy wane mooy hadith yi naa Anas radiyallahu anhu bi nga xam ne benn waay ci Ansaari koo xam ne dafa amoon yaram nag kaana daxman dafa amul am lool mooy loo xam ne mooy day mujj mel ni feebar ci nit ki parce am na ñoom yaram lool sonalu leen mais bu dem ba sonal la ba daanaka nit ki dox daanaka du ko man te amul fauteuil bu ko kii bu muy yóbbu bu koy yóbbu fauteuil roulant yooyu waa ji ne man yeneen saa man de manuma di ñëw di fekke julli yeeg yow boo ñëwoon sama kër julli ma fenn bu ko defee may daldi roy la ci lool di jullee foofu mu defal benn ñam woo ko ca këram ah. loolu mooy loolu ba mu julli fa ñaar rakk xam nga lii nuru na hadith sayna Itbaan bi mais lii al imaam Ibn Hibbaan bi moo ko solo voilà rahimahullah mu ne juróomeel hmm, ci ngànt yi mooy li nga xamante ne mooy suñu hadith bi wala wa huwa yudaafi'ul akhbateen bu dee nit ki ah pressé na pressé goo xam ne il faut mu dem toilette te ñu ngi taxawal julli ji. dégg ñuy nodd ci jàkka ji wala fa ñuy jullee mboolo waaye ah toll na foo xam ne fokk nag mu dem xayta ji mu dugg ci toilette yi ah yàgg fa ba mbir mi daldi ñu pare loolu ngànt la ndax hadis bi wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan waaw ak hadis bi nga xamante ne mu ne moo am Hibbaan Abdallah ibn al Arqam radiyallahu anhu mu ne da doon jiite ay ñoñam julli jot benn bés mu daal di dem ngir aajo doomu aadamam après mu ñëwaat bi mu pare mu ne leen dégg naa leen saa sam yaqul ida wajada ahadukumul ghaa'ita falyabda bihi qabla as-salaa imaam euh, kii moo ko solo hadis la bu wér boo xamante ne nii waa ashaabu sunan ñoo ko solo mu ne euh, dégg naa leen saa salaam mu ne bu kenn ci yéen dajee bëgg dem xayta ji na tàmbale ah xayta ji mooy dem faji do ajoom laata mu julli kon loolu mooy boo xam ne da koy préoccupé bien moom la doon wax sànq bu dee boo xam ne du ci ko ah man naa kii bon am na lu mu te bon euh, léegi-léeg amu yëg ko toog nii bon bëgg na dem toilette mais moo pressé wul mu man cee julli ba ci loolu kooku waxuñu kooku waaw mu ne sixième bi hmm, mooy ragal gu nit ki ragal ci alalam ak bakkanam ci yoonu jàkka ji nga xamante ne wuurul waaw mu ne lool xadiis yi naa itbaan biñ la doon wax sànk moo koy leeral waaw léegi radiyallahu anhu mu ne septième bi juróom-ñaareel bi nga xam ne ci ngànt yi nga xam day tax nit ki même ñu jàpp ne dem julli ji li nga xam ne mooy jàkka wala mbooloo farata la loolu teggil nañ ko ko d'accord nañ mooy mu seddu guy boo xam ne seddaay boo xam ne c'est atroce waaw mu ne na hadith ibn Umar bi bu mitti waaw kene daa am benn benn guddi boo xam ne biir mi daa fa taaroon seddu guy te loolu Ibn Abbas it daal na kii ci wàllu taw bi yu mel ni ay intempéries wala boog neige bi di wàcc grêle yi sedd guy verglas bi tarxiis yi bari fi wala mu sedd sedd bu saf boo xamante ni te gaa yi seen yére taxu koo demee noonu Seydina Ibn Omar ne ah, mu ne ka ne woon ak moom daal di noddu ne mu ne ko waxal sallu fi rihalihim nañ julli ci seen biir euh, fa sallu fi rihaalihim noddal ñoom ñu julli ci seen euh, tànt ya mooy seen kër ya fañ nekk waaw mu ne ndax man gis naa leen saa sam def lii wala lii loolu xadis la boo xam ne imaam Ibn Hibbaan bi moo ko solo waaye imaam euh, Ibn lu mel nii mu ngi saxiix yi mu ne huitième bi xam nga ne mooy seddaay bu tar waaw. huitième bi mooy bu dee day taw taw boo xamante ne lii waaw waaw mu ne ndax hadith ibn Umar ba léegi bi ne inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam kaana ya'muru al-mu'adhdhina idaa kaanat laylatun zaatu bardin wa matar yaqulu alaa sallu fi rihaal loolu yëpp al loolu muttafaqun alayhi la te imaam Ibn Abbas tamit solo na lu mel noonu comme ni ko waxee mu ne leen saa salaam bu ma soona nekk loo xam ne taw la waaw taw. di taw taw bu bari wala mu seddu buy day wax noddukat bi mu ñëwee wax hayya ala salaa danaan sallu fi rihaalikum wala Ibn Abbas ba ko lii mooy lan mu ne ko def na ko kula gën <laughs> yeneen saa sam def lool <laughs> waaw julli leen ci seen tànt yi wala fa nga xam ne mooy seen dortoir yi wala seen hôtel yi wala foofu <laughs> tey wala seen caravansérail yi léegi nag loolu mooy lan Euh, huitième bi neuvième bi mu ne mooy li nga xamante ne euh, tax tax boo xam ne cause am mbir moo xam ne nit ki day ragal ci bakkanam waaw mooy mbir mi wóorul ah. waaw lii moom boo moywul mooy te lii day dugg ci bam doon wax naa nit ki bu ragalee ci bakkanam ak alalam xaw ma nag lu tax mu daal di koy taswif ah waaw wujudul illa allati yaxaafu al mar'u ala nafsihi waaw loolu bon mu ne da xadiis yi nam noomar mi ngénn sànq daa woon ci benn tukki mu nekkoon lëndëm guddi gu lëndëm këriis ba pare di taw waaw noddukat bi di noddu ah muy noddukat yonent bi sallallahu alayhi wasallam allah leen ci seen tant yooyu bu intempéries yi ak tamit yoo xam ne neige bi di wàcc grêle yi wala taw bu bare bare bari loolu nit ki mën naa noddukat bi li gën mu wax loolu voilà léegi mu ne li nga xam ne nag mooy fukkeel bi moom lañ la doon wax fukkeel bi mooy lekk li nga xam ne laaj wala euh, soble wala poireau boo xam ne kenn togg ko waaw ba ni nga xamante ne fekk xet gi dañu waaw kon yooyu saa saa man akala min hadhihi ash-shajarati al-khabitha fala yaqrabanna musallana hatta yadhhaba rihuha loolu gisoon nañ ko képp koo xam ne lekkati na fi ci garab gu xesaw gi bu xeet gi neexul ni bu mu jege mukk suñu jullikaay yi loo ba loo dul ah, ga daal dem kon lii al imaamu eh, Ibn Hibbaan rahimahullah rahmatan waasi'a eh, daal di indi eh, jazaahu llahu anil islaami xayran Abu Haatim ibn Hibbaan kon nag ci kaw nii hadis bi euh, jeexal nañu ko walillahil hamdu wal waaw waaw kon euh, lii lépp daal ci gàttal mooy kon hadis bi kon gis nañ li nga xam ne moo tax imaam indi ko fii mooy julli importance bi mu am ñu waxati ko ba lépp loo xam ne day tax bu bu yow day tax boo ci duggee doo ci nekkee xaal yi gina mat nga moytu ko loolu nag buñ la ko waxee ci wàllu loo xam ne lu dagan la mooy lekk bu taxaw amaana soxla nga ko lool léegi lan lay wax ci wàll yi nga xam ne nit ki moo ko utal boppam ay programme ay divertissement yu mu tànnal boppam ba tax yooyu di fell loolu ci moom kooku c'est extrêmement grave on n'est même pas conscient ci li ñuy def waaw yow bu dee lekk yi nga xam ne manula tàqale koog nit ki manul nit ki manula tàqale koog moom foo jaar muy lekk ka naan waaw loolu la la ne bu dee loolu daa nar a dox sa diggante bi ba ko lekkal nga xaar ndax julli ji boo ciy dugg nga dugg ci xol bu mat sëkk nga jublu sa borom léegi est-ce que yellu na xellu na man en tant que jàmm boo xamante ne borom bi lim ma fi indee wax na ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma jinne ak nit loolu ngir ñu jaamu ma ma utal sama bopp ay mbir yoo xamante ne dama cee làggee làggee làggee làggi ba baanu maa maa gën a tay kene loolu waxuma la samay julli rek mais ci lépp lu ma mën a nekk sama xel mi da cee branché wu rawatina ma nekk ci julli jot ma war koo pause Ah, walla bàyyi mu ngi dem affaire yaa ngi dem ma ñëw taxaw eh, ne damay julli ci wet bi taf taf waa ji day julli ba pare laa yadri kam salla xamul lan ñaata la julli ak lan la tere wala iyaadu loolu lu musiba ci nit wallahi loolu musiba la waaw waaw bañ fi nekk nag di wax wax yi di raaya la ka jaar wiiri wiiri ndaareek yooyu yëpp fi caaxaan na loolu lépp loo xamante ne nii moo tax yow nit ki nekk julli dañ koy waajal moo tax bala ngay julli aljamu ala allah li la boroom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhi fexeel julli ji nga waajal ko sinon boo ñëwee dugg ci noonu fekk yaa ngi ne woon ci yeneen boo moytuwul ca la nga ne woon sa julli ji ci loolu nga koy àggale da ngay kàbbaat di continuer di xalaat ca la nga ne woon ak suite bi nu muy demee ak nàngam ak nàngam ala nan laay nan nàngam ak nàngam le fait ñu lay wax waajal ko demal jàppi yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum boo demee lool nga raxas lépp loo xam ne lu ne woon sa xar kanam loolu yaa ngi dugal sa bopp di waajal sa bopp ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla ju rëy ji nga xamante ne mooy euh, sa euh, rendez nga am ak sa borom tabaraka wa taala munaajaat gi nga war a nekk ak sa borom muy déeyaale ak li nga xamante ne muy euh, li nga xamante ne vraiment mooy lépp ndax waame yi ci borom bi sotti ci julli sottiwu ko feneen ci beneen jaamu yàlla waaw loolu nag lépp lu la koy felluloo moo tax yeneen saa saa am ne nit ki dina julli du am ci julli ja lu dul ah waaw waaw di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba waa ji dina julli ba pare du waaye yow dara du ko ci am waaw dara dara la ci dul am tus waaw loolu nga foog ne loolu jàmm la wallahi hada laysa bi jàmm aw loolu manula nekk loo xam ne jàmm lay doon ci jàmm bi waaw bu dee ne nite nañ bu dee ne wallahi xam nañ waaw waaw nit ki dina julli du ci am lu dul un waaye nit ki dina julli du ci am lu dul xaaj bi waaye nit ki dina julli di ko wàññi di ko wàññi ah ba waa ji day julli doo ci doo ci am dara waaw walla iyaazu billaah te loolu lépp mooy xusoon bi parce que gi moo lay may hmm, euh, mooy teewlu gi teewlu gi ngay am ci julli ak sikkar ak yooyu yëpp loolu de mooy li nga am ci mbir mi waaw loolu nag la la leer waaw loolu mooy li nga xamante ne nii moom nga am ci sa julli waaw moom nga am tamit ci say sikkar boo ko ci ñàkkee rek ah, ñàkk nga ko kon lépp loo xam ne day dox ci digganteeb loolu war ngaa xar sa am ko ngay yow jaam bi ci loolu vraiment mu nekk loo xamante ne mu sori la ko wax waaw mu sori la sori woo xamante ni nii day mel ni baynal mashriqi wal maghribi mel ni diggante li nga xamante ne mooy maghrib ak mashriq boo bañee bokk ci li nga xamante ne nii ñoom dañuy julli summa yansarifu ma kutiba lahu illa nisfuha sulusuha rubuha xumusuha sulusuha sumunuha tusuha ushuruha waaw hadis sayna Ammar Abul Yaqzan comme ni ko al imaam Abu Ya'la solowee mooy yu duggee sayna Ammar julli julli ju gàtt ah, taalibee sax fee ko gis ne ko ah, <coughs> waaw <laughs> ah yaa Abul Yaqzan yow sa julli ji moom <laughs> ah sa julli ji moom gàtt na di mooy gaawul ne xafafta de woyofal nga ko de mu ne waa ji Sa'id ibn Abi Sa'id na ko waaw est-ce gis ma wàññi dara ci farata yeeg euh, ak yooyu yëpp dama cee wàññi dara ah mu ne man teewe naa yoneen saa salaam mu ne nit ki dina julli pare ci julleem du ci am lu dul xaaj bi du ci am lu dul un tiers bi du ci am lu dul un quart bi lu ci am lu dul juróomeel bi du ci am lu dul sixième bi lu dul septième lu dul tis euh, euh, un neuvième dixième bi mu ngi noonee mooy di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba après wàññi mooy de toute façon léegi day génn ci julli du ci am tus du ci am kaay leen ma dara dara la ci amul sawaay loolu loolu <laughs> hmm? waaw wala benn bi hatta intaha ila axir al al imam an-Nasa'i soloo na ko ci sunanul kubra waaw day dem ba daanaka la gën a ci ay compte du ko ci am ci julleem te waa ji nee na julli na kat ba pare nee na julli na ba pare waaw wal iyaadu billah kon loolu vraiment euh, nañu ci def attention moo tax hadith yi vraiment dañuy woo ci ñoo xam ne li ñu fi indi dafa gën a màgg divertissement wa caaxaan yi nga xam ne moom lañ ñuy perturbé ak yi nga xamante ne moom lañ jàpp ne loolu mooy monde bi looloo fi war a dox voilà bu jeex ñu ngi ci beneen mu nekk cycle boo xam ne infernal cercle vicieux bu dul jeex waaw wal iyaazu billah yal nañu ci borom bi daal di jàppale ndax yomb la du lu yomb la ku jàpp ne lu yomb na mooy yow xamoo li ngay wax waaw ku jàpp ne loolu lu yomb la defeeru ci yi nga xamante ne mooy da nga koo miin te tamit bon daanaka ñu ëpp na ci au final yow boo weesee da nga am ni est man nii gars yi man du ma am problème alors que amoo problème waaw dali rek badaal islaamu ghariban wa sayaudu ghariba dalil islam daa tàmbalee tumuranke te dina ci delluwaat ci tumuranke fa tuuba lil ghuraba daataa tëllëx garabu sajaratu tuuba texe ñeel na ñi nga xam ne ñoo tumuranke ànd ak moom yàlla nañu ci borom bi boole kon insha allahu taala ñu yem fi li di ñëw ñu gis beneen boo xam ne ci wàllu julli lay wax ba léegi allahu akbar hmm? chapitre trois cent quarante hadith mille sept cent cinquante quatre insha allah wallahu taala a'lam